afdalu salaati wassalaam fil baabil xaamisi wal ishriin kon insha allahu taala ñu ñëw ci fi ñu yemoon ci tool bi ci garab gi nga xam ne moom lañu al imaam di présenté ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis deux cent un ñaar téeméereelu xadis ak benn biñ tàmbalee téere bi ba léegi mu jële woon ko ci Seydina Xudayfa ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhuma bi yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne yajma'u allahu tabaraka wa taala annaasa day dajale nit ñi ëllëg yawmal qiyaam gisoon nañ ko ba nim jeexe walillahi hamdu wal minna fay léegi la ci sama xel dem fay amoon nga laaj de ah man kay maa ngi la doon xaar dama doon xaar nga ubbi rek ma ma wax la ne la sama laaj jotoon tuuti waaw waaw mooy li ñu naan li malaaka yi doon wax wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum amul ci ñun lu dul ku nekk ci ñun am na maqamun ma'lum waaw foo xam ne foo ko fa la ko yàlla dëj fa la ko teg lu xam ku nekk ci ñu mane la loolu ci xaqu yonent yi alayhimu salaam noonu la te boo gisee euh, euh, euh, bu laaj bi moo doon waa mais Seydina Adam alayhi salaam Seydina Nuux bu dee ñëw na ci yeneen riwaay comme niñ la ko waxe woon ne moom ci la waaye ci riwaay bii ñu nekk daf ko tudd ko Seydina Ibrahim la tudd alayhi salaam Seydina Muusa ak Seydina Isa alayhimu salaatu wassalaam ku nekk di wax naan demal ci kii demal ci kii ñoom xamuñu woon ne loolu suur yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam loolu kay xanaa waroon nañ ko war a xam ñu ne la waaw xamoon nañ ne loolu pour ñoom la waaye déggoo ma ne la eh, bokk na li koy wane <laughs> yonent yi tudd Seydina Adam biñ ñëwee alayhi salaatu wassalaam Eh, ñu wax ko laaj ko mu ne demal ci sama doom ji Ibrahim moom mi xalilullah Seyna Ibrahim ne demal ci Muusa ne leen dem leen ci Muusa mi nga xam ne mooy kalimullah <laughs> ki yàllay waxal directement ah ki yàlla waxal directement mu ne moom demal ci Isa ma nga xam ne mooy ruuxullah ah kalimatullah wa ruuxullah nekk ci ñoom après mooy ka ngay seedeel loolu yow yaa ko njëkk ci jamono ba mu fiy ñëw di nekk yonent yow nekkatoo te xam nañ lool ci moom ma ne la yaakaar nga ne mos ñooñu umpule nañu loolu ci ci ci umpule nañu ki nga xam ne mooy seen sang <laughs> sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah xam nga ne doon lool lool loolu loolu loolu lu nekk waaw loolu du lu nekk kon nag lu euh, euh, ndax moom la leen euh, yo- suñu borom jëloon na pacte ci ñoom waaw jëloon na pacte ci yonent yépp ne bu leen ab bu ñu nekkee ca lañ ne hein di ñëw am yonent boo xam ne maa koy yónni mu ñëw seen gan mu ñëw mu ñëw fekk leen ca seen mission ya ngeen di def waaw wa id axada allahu mithaqa annabiyyi lama aataytukum lama aataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qalu qala aqrartum wa axadtum ala zalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin mu ne fàttalakul te suuratu Aali Imraan fàttalakul wa iz axada Allahu ba borom bi jëlee misaaqa nabiyyiin kóllëre yonent ya alayhimu salaatu wa salaam ne leen lammaa lamaa aataytukum min kitaabin wa hikma bu ma leen joxee téere ak lay leeral téere ba sagesse ba xam-xam ba ah mu ngeen nekk ci ma yónni leen ci kaw suuf ku ci nekk ci yéen suuf ma ginnaaw ga jaa akum mu ñëw fekk leen ca kaw loolee rasulun am ndaw musaddiqun boo xam ne dafa ñëw di dëggal li ma akum li ngeen yor ñëwul weddi ko ma jël naa pacte ci yéen ne la tu'minuna bi di ngeen waat naa ne di ngeen ko waat di ngeen ko gëm mooy dëggal ne moom ndaw la bu ma yónni ci moom moom ngeen war a topp wala tansurunna di ngeen ko dimbali. qaala borom bi ne aqrartum ndax saxal ngeen lii wa axadtum alhamdulilah ala zalikum isri est ce que jël ngeen ci seen yi bopp pacte boo xam ne sama digganteeg yéen la man seen borom yéen yonent yi ah jël ngeen ci sama bopp qaalu aqrarnaa ñu ne ñun saxal nañ lool qaala borom bi ne fashhadu kon nag seede leen wa ana man seen borom maakum maa ngi ànd jëm min ash-shahidiina bokk ci ñuy seede lii. te kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy rasulun thumma jaakum rasulun musaddiqun ñoom xamoon nañ ko moo tax amul kenn ku ñëw lu dul ne bégal na ay ñoñam ne leen yonent bi ñëw sama gannaaw wa id qaala Isa ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'tiya min ba'di ismuhu ismuhu Ahmad voilà man huwa Ahmad hada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahmadul hamidin moo ki dàq sant képp kuy sant Seydina Isa suñu borom ne fàttale ko bi mu waxee waa banu Israil ne leen ah man de nawul yàlla laa ilaykum ci yéen ñëw di dëggal nag li ma fi fekk téere bi ma fekk muy tawraat te suñu borom joxoon ko Seydina Muusa alayhi salaam waaw dama ñëw di ko dëggal de waaye weddiwu ma ko waaye wa mubashiran maa nekk koo xam ne nag di leen jox la bonne nouvelle di leen dëgal bi rasulin ci ndaw yàlla boo xam ne mu ngi ñëw min ba'di sama gannaaw man leen man Isa alayhi salaam ismuhu turam yonent boobu mooy Ahmad mooy Seydina Ahmad sallu ala Ahmad sallallahu alayhi wa sallam kon ñooñu nga xam ne réeré nañ ko non non mooy ne xamoon nañ ne maqaama googu pour yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam borom bi dafa def lii ngir li nga naan sa bul fàtte li ñuy tàmbale hadis bi yaa fay en <laughs> fay waxoon nañ la hadis bii nii leerafu mais hadis yi sa waxoon nañ la riwaaya yooyu yi nga xam ne fan la wax ji jóge yeneen tubaab yi saa saa am ana sayyidu walad aadama ana sayyidu naas ba pare ne leen ndax xam ngeen ci lu tax atadruuna limadaa <laughs> man maay sangu doomu aadama yeneen riwaay mu ne Adam wa man duunahu tahta liwaa'i yawm al-qiyaama waaw comme niñ la ko tuddaloo Seydina Adam alayhi salaam ak ñi nekk ci suufa mooy ñu ñëw ci gannaaw ci yeneen bi yëpp sama suufu drapeau la ñuy nekk man Seydina Ahmad sallallahu ala Ahmad radi alayhi salaatu wa salaam ah <laughs> waaw mooy ne mu wax saxaaba yi ne leen lan xëy na xam ngeen lu tax loolu ma nekk sangu nit ñi. sang doomu aadama yi alayhi salaam te ñoom ñooy la crème de la création d'Allah ñooy safwatu xalqillah mbindeefu yàlla yi wala qad karramna bani aadam ka fa gën moo gën ci mbindeefu yàlla loo léegi mu ne leen est-ce xam ngeen lu tax ci la leen nettalee nag lii lay nit ñi borom bi day dajale nit ñi yawmal qiyaam ba nit ñi sonn ku nekk léegi ñu wax seen biir ñu ne ah, fan lañuy ñuy dem mu dimbalu ñu du mu dimbalu ñu bokk dem te borom ba tinuñu ngir ci li nga xam ne moom lañu nekk ci ay coono ala tara ma ma ma ma ma ma nahnu ma nahnu fi ala tara ah, ah alladhi qad balagha bina <laughs> yu mel noonu ah comme ni commission bi passé mooy ne loolu borom bi da koo def. ñoom ñu jógee dem ci Seydina Adam alayhi salaam moom mu tokkal leen Seydina Nuux Seydina Nuux tegtal leen Seydina leen Nuux ak Nuux léegi leen en même temps que leen Seydina Ibrahim teg Adam alayhimu salaatu wa salaam tegtalaa leen muy Seydina Ibrahimul Xaliil alayhimu salaatu wa salaam ngir xam ne. ñooñu gën a mag bi ci mbindeefu yàlla yi ci luñ doyal ku ci nekk nga dem ñoom te boo seetloo yonent yi ñu tudd ñu ñooy ulul azmi waaw ñi suñu borom ne woon yonent bay saa saa muñal kama sabara ulul azmi min ar-rusul waaw mooy ñii mooy ñii mooy ñoom Seydina Nuux waaw ñoom Seydina Ibrahim alayhi salatu wassalam waaw wa iz axadnaa mina nabiyyiina miisaaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibraahiima wa muusaa wa ciisaa ibni maryama wa axadnaa minhum miisaaqan ghaliizaa waaw fàttaliku bi nga xamante ne nii moom la boroom bi jël ci yonent yi alayhimu salaatu wa salaam seen pacte gis nañ ko sànq waaw wa minka waaye jël ko ci yow. waaye miitaax bi wute naag bële ndax bee yonent saa saa saam la doon la leen doon wax gëneelam ak oh, oh, li nga xamante ne moom la war ñu koy jàppale waaw yii mooy doxal li leen borom bi sant nekk ci ba ni nga xamante ne nii lu leen ci fekk fekk leen ci waaw waaw léegi nag mu ne waminka mu tudd ki ci ki ki nga xam ne moo ci gën a màgg muy Seydina Muhammad ne jël ko ci yow d'abord wa min Nuux ak ci Seydina Nuux waaw ah, yonent yëpp tudd dikrul ah, xaas ba'dal aam dafa tudd yonent yëpp après nag bi di di tànn ci ñooñu ñu ci gën a màgg nga xam ne ñooy seen représentation ñooy seen représentant yow Seydina Muhammad d'abord yow kese doyoon nga pour ñoom ñëpp waaye mu tudd ñeneen ñi nga xamante ne nii ñooy ñu gën a màgg ci yonent yëpp yu ñu joyal wa min Nuux ak ci Seydina Nuux wa Ibrahim ak Seydina Ibrahim alayhi salaam wa Muusa ak Seydina Muusa wa Isa ibn Maryam ak mi Isa di doomi Maryam alayhimu salaatu wa salaam mu ne wa axadnaa minhum miisaaqan ghaliizan ñu jël ci ñoom ah, pacte boo xam ne bu dëgër la kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy ulul azmi boo seetloo ñooy ñi gën a màgg ah ci yonent yi alayhimu salaatu wa salaam moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ba ko coono yu mag ja dalee suñu borom ne ko muñal comme ñoom ni ñu muñe fasbir ca suuratul ja al al al al Ahqaaf ca ca ca dernière su sa euh, verset ba fasbir kamaa sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum waaw fasbir muñal yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamaa kenn ni nga xam ne sabara la mu ñëwoon ulul azmi borom dogu yu mag ya minar rusul ci sama ndaw yi ma yónni man alayhi salaatu man man seen borom tabaaraka wa taala waaw kon nag ñooñu boo seetloo ñooñu ñooy créé wu mbindeefu yàlla borom bi def mu mu ci maam Adam alayhi nga xam ne moom mooy ndayu nday mooy ndayu yiw yëpp parce que yonent yëpp ci moom la ñu génne suñu borom terale ko lool nga xam ne keroog al isra Seydina Jibril alayhi salaam bi mu kiiwee <laughs> ah, ubbi lu euh, buntu asamaan bu njëkk bi. ñu ne ko koo kan la mu ne ko man la Jibril ñu ne ko koo àndal mu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ah, jamono fiñ ko a yebal mu dikk fii ci kaw suuf ci ci asamaan yi dafa jot ko ndax yónni gi ñu koy ci biir nit ñi jot na ndax xabaar bu toll noonu bu am ta waa asamaan du ko yëg yónni ko mu yàgg waaw ba doon ba doon tëj xabaar boobu bañoon mu siiw ba doon fermer asamaan malaaka yu bari ne fa di garder xabaar boobu ngir jinne yi buñ ko yëg bu ñu jegee rek ñu daal di leen sànni li nga xam ne mooy ay jum illa man ixtatafa alxatfa fa atba'ahu shihabun tha'ib kon nag kon mooy loolu waa malaaka yi yëgoon loolu non c'est pas que aw ah, bon euh, euh, est-ce que dañ koo yónni hein que mooy rek euh, ñoom moo yónni nañ ko non loolu ci nit loolu xamoon nañ ko bu bu kon nag mooy nit ko jamono jiñ ko yebal bu war a ñëw ci asamaan ndax xabaar boobu ñoom yëgoon nañu ko est ce que jot na mu ne leen waaw bi mu agsee nee na maa ngi gis benn góor gu toog ah am ñu muy xool ci gauche ak droite droite ak gauche bu xoolee droite ah kontaan bu xoolee gauche bi xaw a xaw a mel ni ku ku ku triste. Seydina Jibril ne ma hada abuka Adam fa sallim alayhi fa sallamtu alayhi nee na Seydina Jibril ne ma man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko kii mooy sa baay Adam mu ngi nii toog moom nga gis nii moom nga jàkkaarloo. nuyoo nuyu ko yeneen tubaab saa nuyu ko mu daal di koy fay na yoon ne ko tatangal ko doom ju tedd ji ju baax ji ju ju yiw ji <laughs> waaw mu indi moom mi nga xam ne moom la boroom bi def hein ba bëggee génn nit ñi ci maam aadama la leen jaarale waaw nga xam ne kooku <laughs> te yonent bay saa waxoon na waaja wa annar <laughs> waaji jëfu nit ki nit ki ci jëfu baayam la bokk <laughs> waaw <laughs> voilà ci sa jëfu baay nga bokk <laughs> voilà kon mooy yiw boo am rek yow sa baay da am ba pare am na ko loo am yiw rek day dellu ci sa baay te maam Adama miy bàyyi ñépp suñu boroom euh, yóbbu euh, ilham leen def ñu euh, bañ sonnee ñu ne nañ dem ci moom ndax mooy cosaanu lépp boo tax bi luñ ko wax yow la borom bi njëkk bind yow la ëpp ci ruuxam ba pare daal di lay bind ci ay yoxam waaw ak nangam ak nangam comme nañ ko gisewoon loolu en pour ñëwaat ci mbir mi su saa si pour leeral que ne yeneen yàlla yu saa saam réeré wuñu woon loolu mais suñu borom boo def lii ngir dina wan jaam yépp waaw bu amee kenn kuy dutee ci xam nga yow mal xiyam bokkul ak fii de fii woon boo fi ne man nga fee nekk dëgg teew nga koy bañ. nekk ci kufrul juhud waaw di fi caaxaan yooyu mais fële laqad foo xam nga lu fay daw laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka ghita'aka al yawma hadid te suratul qaaf looloo fay daw de laqad kunta dëgg-dëgg yow doomu aadama bi di doon weddi bés bésub tey laqad kunta nekkoon fi ghaflatin min hada ci yëgati ci bés bi ñu la ko doon wax nga naan ah yooyu daa mal qiyaami la yaay dañu soof quoi ah, fii ku dee jeex naa voilà ku dee te nag la koy wax mais wan leen ñu gaa yi fi faatoon am nañu am nañu ramenez nous les morts ñu xool kenn dafay dekk dem leen ngeen gas bàmmeel yi nañ fa suul allez visiter les cimetières aywa creuser vous allez voir que des que des que des kii ay yax des ay ay ay ay ay yax yoo xam ne yu ràpp lañu loolu ngeen fay fekk yu fënax voilà jeex na yooyu lañ lay wax <laughs> laqad kunta fii ghaflatin min hada na nga nekkoon koo xam ne da nga doon yëgadi ci bés bii léegi nag fa fa kashafna anka ghita'ak réalité bés bii bés bii ci xaqiiqaay bés bii ñu la doon wax te kaw suuf ngay weddi tey nag toxal nañu kashaf naa dévoilé nañ an ka mu wëllif la gitaa ak sa barrière yi doon tax mënoo woon a gis dëgg gi la sama yonent doon wax ak sama taalibé yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bëgg woon ko woon dëgg bëgg woon ko woon gis kon nag loolu réalité boobu fa kashafna anka ghita'ak bépp barrière bu taxoon doo gis dëgg suñu borom yëkkati na ko tey moo tax tey yow yow mi doon weddi fa basarukal yawma hadid sa gis tey dafa nekk lu sew te ñaw ni ngay gise réalité yi day leer nañ ñi tey moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii ci kaw suuf ku nekk mën ngaa contester est-ce que ñu ëpp ci ñu jaar ci kaw suuf contester wuñ ko si a akthar an-nas la ya'lamun la borom bi wax la yaqilun ainsi de suite waaye li ëpp ci nit ñi xamuñ waaw waaw bu ñu déggee jullit ñi même am na ñoo xam ne ay jullit lañ de mais dañoo feebar am na ñu leen gëmloo ne non diw baax na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam baax na waaye bon est-ce que moo gën ñenn ñi mooy euh, nekkul ko waxuma ko xamaa non ko xam di dudëppi yooyu moom yow moom doo nekk jullit moo mooy ay lam daa la ñuy doon waaw mooy rek ñi xam ne rek ñoom day yàlla toogte lañ kenn newoon dañuy jullit waaye mooy pas-pas yi am baaxul <laughs> waaw rawatina nag yéefar yi waaw léegi loolu fii nii mën na am loolu mais foofu borom bi da koy ràññee ci biir xeet te pourtant kaw suuf fii ràññee na ko fi de mais nag ban bët a koy gis képp ku borom def borom bi def kiiraay ci say bët sa bëtu xol doo gis réalité wu yonent bi alayhi salaam bay nangu ne kii yonent yàlla la waaw li nga xam ne mooy li lay sauver ci ci xam ko gëm ko mooy yàllaa ko yónni jaamu yàlla yàlla yàlla ko yónni waaw loolu am loolu ñu bari amuñu waaw mais yow ma xiyam mooy dina leer jant bi dee doon tàngal ba ñuy ñaq mooy koy dina leer day leer nañ te borom bi ñu koy def ci ay processus la koy jaarale ci comme lu mel nii bi jant bi tàngee jër ñépp sonn soxla ku leen àtte te loolu mooy ash-shafa'atul uzma ndax shafa'a yi dafa bari ah loolu it eh, foog naa buñ paree laaj bi dinañ ci ñëw insha allah mooy rammu yi du benn kese de rammu gii ñu gis ci hadis bii nii ak hadis yi mel ni moom dañ tudd leen loolu mooy ash-shafa'atul uzma waaw te moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne noonu nañ bàyyi loolu après après ah insha allah après buñ paree fi ñu daal di ciy ñëw insha allah amaana ni ñuy def gis nga mooy jotaay bii nii. ci xadis bi lañ koy boole mooy xadis bi ñu war a jël tey mooy dernier xadis bi ñu wax deux cent deux téeméer ñaar non téeméer gannaaw téeméer ah, ah, ah la de ñaar téeméer xadis boobu moom dañ koy bàyyi ba bii di ñëw insha allahu taala parce que lii ñu nar a développer rek fii mu ne euh, euh, daanaka euh, deux tiers waxtu yu ñu waroon def jàll na xam nga ci ay trentaine de minutes la ñu waroon def mais dañuy léeg-léeg doo taxaw quoi doo taxawee affaire yi day xaw a kii moo tax rek da ngay continuer rek waaw après nga dagg ko ci ay trentaine de minutes ak yu mel noonu léeg-léeg sax nga bàyyi ko ci quarante yi voilà comme mooy wala lañ ko wax. Euh, que ne shafaaxa shafaaxa yi différentes shafa shafaaxa yu ram yi dinañ ci ñëw après insha allah mais na ñëw mooy yeneen tubaab yi sax suñu borom da koo bëgg raaj day ci biir wane ngëneelam ak féete bi nga xam ne moom la féete kaw ñëpp mbindeefu yàlla yëpp te bés boobu la koy a la koy wane ba mu leer nañ kenn dootu ci am du waaw ba moo tax mu def bi leen jàqare duggee nit ñi ñu ne nañ dem ci suñu baay. ki yàlla njëkk a bind amaana moom dina ci mën a génne ñu dem ci moom te loolu am na beneen sew-sew bu ne si biir mooy ñun jullit ñi jot a xam loolu way gëm yi nga xam ne nañ ko dëgg dëgg xam ko mais bu ñu ko xasee xam ñun bu ëllëgee euh, lan la ñuy jariñ bi saa saa ni ñu wax mooy feela buy am ab feela xabaar la waaye ñun nga xam ne jot nañu koo xam gëme ko noonu dund ko noonu topp ci sunnaam nekk ay Muhammad ñaan yàlla nekk ay Muhammad yu na pire <laughs> mais ñooñu noonu nga foog ne ñoom ñoom ñoom boobu mettee fan lañ jëm dañuy dem di di ci Seydina Adam après ñu dem ci Seydina Nuh dem ci Seydina Ibrahim ñoom luñ loolu lu leen ci fekk parce que ñoom dañuy xam bii bi dañuy xam fa nga xam ne mooy cosaanu mbir ni fa la ñuy dem toog ñoom moom it dañuy dem wëri ba ñëw fekkale ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ne bii la <laughs> voilà loolu tamit xam-xam da lay lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni <laughs> lu loolu la <laughs> ah ca borom Muhammad Sulaymaan ci leneen la doon wax waaye mooy loolu la waaw ma jeex général loolu la mooy boo xamee sa xam-xam daal lakin waaye alimtu man de Bamba Cheikh Ahmadul Xadim xam naa wa ilmi ta sama xam-xam nag sawfa yanfa'uni xëy na maa jariñ waaw ah, kon ñun buñ ko xamee dañuy jariñ ëllëg insha allahu taala dañ firul nekk di dem ci maam yooyu yëpp ñun dañuy dem ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam directement toog nekk sax ci keppaaram bi nga xamante ne ni yawma la illa zilla lu dul ker ku yàlla keral ke see xay am di nekk ci keppaaru borom bi waaw jeex na te sayyidina muhammadu sallallahu alayhi wasallam léegi kon mooy suñu borom dafa def loolu ngir nit ñi xam te ñu jàpp ne moo gën nañ jàpp ne ñoo gën suñu borom wan leen ne dem leen ci ñoom ngeen seet te buñ demee ca ñoom ñu dem ci Seydina Adam ne mooy bàyyi nit ñi kon ak loolu li ko borom bi jagleel yi mu def yi mu ko defal ñu dem mu ne leen dem leen ci Nuux ndax bu ñëwoon rek ne leen dem leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi mooy nit ñi ba léegi dañuy jàpp am na ñeen moom foofu day leer nañ mais boroom bi moo bëgg ñi gën ñi gën nga xam ne mooy diyaanaat yi mu yónni sharia ndax inna diina inda allah islam soobu wuñ ñu tëral ñu benn mooy l'islam kanta euh, euh, atte ya yooyu ñooy soppeeku yonent bu nekk ñëw am ay atte yu bees yoo indi ak yoo folli bani sharia sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñooy folli lépp li ko jiitu woon mais diine ji nekkoon mooy tawhid woote euh, yu jëme ci wéetal yàlla ah yaa qawmi ah a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr gis nañ ko fii sa suuratu Huud ak yooyu ñoom ñëpp loolu lañ doon wax éy eh, samay nan yonent yëpp ñoo ko wax discours boobu woote ci wéetal yàlla bañ koo bokkaale te xam ne amul benn ja buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di ay lori neen ku dut moom azza wa kon nag loolu boroom bi def loolu eh, ñoom ñu ñëw bu ñëwee ci ñun jàpp ne ndax mooy sharia yooyu sharia ñii ñoo ñi ñi gën a man ñooy ulul azmi ñoom kese représenté nañu yonent yépp ñi mu tudd noonu Seydina Adam Seydina Nuux nga xamante ne moom mooy ki yàlla njëkk yónni moo tax bi ñëwee Seydina Nuux dañ ne ko yow la yàq yow la yàlla njëkk yónni ci nit ñi waaw loolu nag am na teqantal parce que ñépp xam nañ ne Seydina Adam yonent la woon loolu moom amul ñaari jullit yu ciy wees yu ciy wuute ñaar ñu ñu am kal ñu ciy xëccoo te doomu Seydina Adam yu Seydina Chit alayhi salaam yonent la woon am na ñeneen kon ñooñu mooy lan mooy yonent boo xam ne dañ koo yónni ci ay yéeféer parce que taa yoo ay yéef Seydina Adam bi muy nekk yonent ay doomam la neew ay doomam ay jullit lañ waaw ay jullit lañ ay jullit lañu duñu ay yéeféer ah, ah non duñu ay yéeféer <laughs> voilà naka noonu Seydina Chid si ñu ko yónni woon ñooñu yëpp yonent yooyu yëpp mooy ne buñ nee yow la yàlla njëkk a yónni mooy yow la yàlla njëkk yoon yónni ci ay nit ñoo xamante ne nii dañuy bokkaale yàlla ndax ci sëy naa noo jamonoom fa la loolu tàmbalee waaye loolu amul woon avant ñoo tax ñu ne ko kon yow la yàlla njëkk a ñu ñu xam li nga xam ne mooy ngëneel yi Seydina Nuux am kon nag loolu war naa tax ñu ñëw ci moom moom itam bu ñëw rek ne leen dem leen Seydina Muhammad am na ñeneen ñoo xam ne amaana ñuy jàpp ne waaye Seydina Xaliil kat radiyallahu alayhi salaatu wasallam Seydina Muusa ah ñoom waa dana ñu dem ci kii rek waaye ñu jaar ci ñoo ñépp ku ci nekk Muusa mu wax la keneen ci keneen ah Seydina Ibrahima alayhi salaam ah moom mooy xal yàlla moom moom mooy xanaa mooy dañ dëpp gi ñu ñëw mu ne leen mukk lii du pour man xanaa ngeen seet Seydina Muusa mi nga xam ne moom la yàlla yu waxal directement waaw bu ko defee ñu def ci Seydina Muusa Seydina Muusa ne dem leen ci Seydina Isa ibn Maryam ruuxullah go kadmatullah go ñu dem ci moom nag mu ne leen mbir mi du tu du pour man de idhabu fadhabu idhabu ila ghayri idhabu ila man ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw noonu mooy borom bi loolu la woon waaye ñoom yonent yooyu xamoon nañu ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu pour moom la <laughs> waaye lii borom bi bëggoon a ràññee sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci seen biir rawatina ci nga xam ne ñooy kilifaay yonent yi alayhimu salaam waaw bu boobaa ci la ñépp xamee ne ah huwa sayyidu waladi adam kama ñun moom xam nañ ko bu yàgg wax nañu ko waaw képp ku ko amoon loolu du ne jeex na képp ku ko xamul woon bés boobu leer na ci yow <laughs> waaw kon nag loolu la ba ñi nga xam ne ci lay ñëwee comme niñ ko gise woon kon loolu fay loolu mooy sab laaj bi nga xam ne moom nga doon laaj ci jotaay bii ñu genn kon nag mu ngi noonu eh, eh, wallahu taala aalam loolu moo tax yonent yi nekkuloon ne dañ ko ñàkkoon a xam xamoon nañu ko waaye c'était pour ça léegi nag ñu ñëw ci gàttal ngir tëj shafaa yi muy ramm yi dafa am dafa wute dafa am ramm yoo xam ne mooy gii ñu gis ci xadiis bii ñu nekkoon xadiisu Seydina Xudayfa ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma wa ardaahuma alhamdulillah wa radiyallahu anhuma wa ardaahuma bii moom lañ naan ash-shafaa'atu al-uzma shafaa eh, di gën a mag di gën a rëy bu yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy bii nga xam ne mooy nit ñépp ay sonn waxoon naa la jinneeg nit ak même malaaka yi fa leen borom bi taxawloo kenn doonu leen buuse lu dul borom bi àtt nit ñi te atte googu manul woon a am njàqare gi ak jant bi ñu xëcc ba mu jege bopp seen yuur yi di bax ñenn ñi te kenn amu fa ker lu dul keral bis boobu hë ci sab'atun yudilluhumullahu bi dillah yawma la dilla illa dillah ci juróom-ñaar yi na xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moo leen di keral utal leen ombre bis ba nga xam ne amul ombre lu dul ombre borom bi wa ta'ala loolu coono ko ñuy nekke ngir borom bi mën na àtte jaam yi loolu mooy ash-shafa'atul uzma du yonent bu moo ko mën loolu mooy rabb bu man ci waaw ci la borom bi di tàmbalee àtte jaam yi ba ku nekk xam fi nga jëm moo tax mën nañu teg siraat loo nit ñi di romb loo fa maxduusun naajid wa makduusun fi naar wal iyaazu billah loolu mooy safaa googu nga xam ne mooy tax ñu indi mën a àtt nii loolu benn benn la mu am beneen safaa boo xamante ne nii beneen ram yonent bi alayhi salaam ci boppam moo koy ram ci ay nit ñoo xam ne ah dañuy dugg àjjana bi geyri xisaab waaw loo dañuy dugg àjjana saa ñu kenn du kenn du leen moo tax te boobu moo bu mel na loolu Abu Hurayra mais ana kan moo gën a Abu Hurayra ne ko mais yonent mel sa sa kan moo gën a as'adu naasi kan moo gën euh, as'adun naas euh, nan laa ko war a waxe as'ad sa'id mooy koo xam ne ku texe la kan moo gën a euh, kan moo gën a texe est wolof la kan daal moo gën a yaakaar lu ci nit ñi gën a am cër bu rëy yow yonent bay sa saar ci sa gram mu ne ki gën a am yaakaar te gën a am texe gën a bénéficier wu waaw ci sama rammu man yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, euh, te boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Abu Hurayra bi ñu ko laajee yonent bi alayhi salaatu wa salaam dana ko xamoon naa ne kenn du ma ko laaj ku dut yow ndax ni nga bëgg xadiis waaw laqad zanantu ya aba hurayrata anna laa yas'alani an haadha al-hadiith ahadun awwalu minka lima ra'aytu min hirsika ala al-hadiith as'adu an-naasi bi shafaa'ati yawm al-qiyaamah man qaala laa ilaaha illa allah xaalisan min qalbihi aw nafsihi <laughs> waaw mu ne ko mag njortoon naa bu baax man yonent bi alayhi salaatu salaam kene kenn duma laaj laaj bi mooy man as'adu nnaas bi shafaatika yawm al-qiyaama <laughs> njortoon naa ne kenn duma ko njëkk laaj ko yow parce que li ma gis yow Abu Hurayra nga xër ci xadiis Allah Allah Allah mu ne ko kooku mooy kan mu ne ko mooy ki nga xamante ne nii bés pénc dana laa ilaha illa xaalisan mu sellal la laa ilaha laaj min qalbihi ci xolam aw nafsi wala ci boppam laa ilaha illa lépp lu laa ilaha illa laaj lépp lu mu laaj noonu la waaw ak ki nga xamante ni moo ëpp li muy julli ci moom alayhi salatu wassalam allah kon mooy xaalisan la ilaha illa allah xaalisan min qalbihi aw nafsihi kon nag ñooñu eh, nga xamante ne ni eh, mooy eh, shafaa googu mooy ñoo xam ne dañu leen saa saa dañu leen di rabb ñu dugg àjjana bi ghayri xisaab kenn du leen xisaab waaw <laughs> waaw beneen façon gi am mooy ramb gi nga xam ne moom lay ramb ci ñoo xamante ne nii ñoom safara lañ naroon a dem non safara lañ naroon a dem yonent way sa sam suñu borom may ko mu ramb ci ñoom du ñu dem safara ñu dem àjjana mooy defoon nañ loo xam ne borom bi yelloo waaw yelloo woon na ci ñoom ñu dem sawara voilà loolu mooy wax ji gën a jub yelloon nañ dem safara mais yonent way sa leen ci seen borom suñu borom daal di leen jéggal waaw te loolu bu yeneen tubaab saa saam kese borom bi dina ko may ñoo xamante ne ay nit ñu sell lañ waaw nit ñu sell ñoo xamante ne nii loolu la même même même même deux bi njëkk a wax deuxième bi boobu borom bi da koy da koy may ay nit ñu sell ñoo xamante ne nii ñu romb ay jaam yoo xamante ne nii dañuy def ajjana bi xayri xisaab waaw bu njëkk bi moom boobu boo tax ngaa ash-shafa'atul uzma boobu kese pour moom boobu pour yonent bi alayhi salaam kese amut keneen ñeenteel bi façon ràmb yi mooy ñoo xamante ne nii ñoom jot nañoo dugg sa war seetal xoolal affaire bi simple na mooy ràmb bu mag giñ la wax bii tax borom bi commencé àtte jaam yi deuxième ñoo xamante ne da leen di ràmb ñu dugal leen àjjana bi rey leen xisaab te kenn du leen àtte am ñoo xamante ne nii yelloon nañu dem sa war a troisième mu ràmmu leen bañ dugal leen àjjana am ñoo xam ne moom jot nañoo dugg safara waaw ci moykatu yàlla yi waaye suñu boroom daal di def yonent bi saa saa ràmmu leen waaw Allahu waaye ak ñeneen malaaka yi dañuy ràmmu waaw waaye it way ngëm yàlla ci seen bopp dañuy ràmmu ñoo xam ne ñu nga woon biir ak biir safara ñu ràmmu leen ñu génne leen safara dugal leen aljana waaw beneen bi nga xam ne mooy bi mujj mooy ramb gi nga xam ne mooy ñoo xam ne biir àjjana lañ nekk yonent bi alayhi salaatu salaam ramb leen wala nit koo xam ne moom la borom bi terale lool mu ramb koo ko la ñoo ñële borom bi yëkkati leen ci ay darajaat ñoo xam ne dañoo ñëw àjjana par exemple ñu ne ñoom moom ci ñoom ñoom euh, ci suuf lañ naroon a ne ah mooy mais nag àjjana dara suufuuf fan la naan ci suuf c'est par rapport ak ñeneen ñi leen gën a kawe mais àjjana ka nga xam ne moo gën a néew daraja dinañ ko gis insha allahu taala kooku ci boppam kooku ci boppam moo raw képp ku mas a bànneexu ci kaw suuf ak lépp loo am ku amoon suuf si yépp yow doo mas a feebar lu neex kese ngay am ba li ngay deewee dund deux waay minor nekk jeune loo bëgg mu nekk ci kaw suuf am suuf si yépp yaa ko moom lépp say trésor la ki gën suufi àjjana moo la ëppale ay junni yoon waaw moo tax àjjana hein koo xam ne moom dara jayam ne kawewul yeneen lay saa saa ko mu gën a yéeg yëkkati ko waaye loolu tamit borom bi da koy defal ay nit ñoo xam ne ñu sell lañ ñoo xam ne dañuy ramm ci seeni mbokk ay mbokki jullit ñu ramm boroom bi gën leen a yëkkati ay daraja ca fa nga xamante ne mooy aljana yu kawe kon nag ci kaw noonu insha allahu taala kon nag eh, eh, dañuy yem noonu insha allahu taala ba jataay bii di ñëw ñu dooru dugg ci hadis bale kon euh, euh, fay fay kon sa laaj baa ñu noonu euh, waaw wallahu taala alam kon nag dafa jaroon na leeral am nii la ko borom bi dogale woon voilà ñu fàttale ko tàmbali léegi nii <laughs> léegi bu ko defee bu doon bële moom doon na gën doon woon yaatoon nii waaye alhamdulillah ala kulli haal alhamdulillah qadarallah wa ma sha'a fa'al kon xam naa dañuy yem ni jaraay bii di ñëw ñu daal li jël hadith bi mujj ci bunt bi waxoon nañ la moo moo di gën a gudd nag waxoon nañ la nekkuñu sax di ko liir dañuy ñëw rek di dem noonu di dem noonu rek par ndànk-ndànk insha allahu taala ba léegi ci garab gii ñu nekk ci tool bi ci baabu al amru bi adaa'il amaana digle gi nga xam ne moom lañu suñu borom digal ñuy joxe li nga xam ne mooy amaana yi voilà mooy eh, eh, kóllëre yi